amma ba'du qaala samaahatu imaam Salaahudiin At-Tijaani alayhi ridwaanu rabbaani fil kunuuz al-ashara fil kanz al-saani fi fasl al-mashii'ati wal-iraadati wal-amr hakan an Allahi ta'aala yuriidu Allahu bikum al-yusra wa laa yuriidu bikum al-'usra ilaa aakhirih waaw ci suñu jotaay bi weesu ñu ngi ci doon gis ne borom subhaanahu wa taala daf ñoo jotale ay daf ñoo jotale ay ndigalam ak ay tereem maanaam ci làmmiñu ndawam yenent waaye ku yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam maasum la maanaam ku ñogal la koo xamante ne du defu ko mooy maam moom du mooy yàlla euh, saxaaba yi radiyallahu anhum maanaam jikkoon nañ tamit mais ñoom tamit dañu nekk ci kopp yàlla même bu dee ci jamono bi yonent bi sallallahu Euh, gisoon nañ ñoom amoon na léeg yenn rëcc-rëcc yu daan feeñee ci ñoom waaye euh, maanaam waxtaane woon nañ tamit ci wàllu saxaaba yi radiyallahu anhum ak seeru <coughs> martaba lenn ci seen ay mbir yoo xamante ne euh, dafa ëpp suñu awle maanaam ci anam goo xamante ne war di ndànku di def attention par rapport ak seen ay doxalin ci zahir rawatina ne ñoom ñooy ñi nga xam ne yàlla borom subhaanahu wa taala moo leen tànnoon ngir mu ànd ak gën ji alayhi wa ñu gën ci xeet yi ci luñ doyal ginnaaw yonent bi sallallahu alayhi wa yi te saxaaba yi radiyallahu anhum kon ñoom liñ ci nam rek mooy bu ñu nattalee ne dañuy topp yàlla ak tamit di mën a maam di topp naka noonu di mooy ñoom dëgg-dëgg yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam la ñu topp am nañ ku ñu mooy ci moom la euh, te alhamdulilah ñoom mooy ñu yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam ñoom lépp lu leen yeneen nañ ko lépp lu mu ko nekk nañ ci la mu nekk yàlla gërëm na leen ci zahir ak comme ni nga xam ne lu dul benn du ñaar ay aaya borom bi subhaanahu wa taala ñu ngi dëggal ne gërëm na leen comme na laqad radiyallahu anil mu'minin yàlla dëgg dëgg gërëm na ñi nga xamante ne ñoom ñooy way gëm jurit ñi te saxaaba yi moom moo tax ñu wax ak yeneen aaya yoo xamante ne benn bu ci nekk day wax minal mu'minina rijaalun sadaqu ma ahadullah alayhi fa minhum man qadaa nahbahu wa minhum man yantazir wa am na ci euh, way gëm nit ay góor maanaam mooy nit yu baax ñoo xamante ne ñoom ñëpp maanaam wa minal mu'miniina du du du maanaam bayaan yi la maanaam mooy ñi jullit ñii ñii maanaam ñii nga xam ne ñoo fi nekk ñu saxaaba yi radiyallahu anhum ñoom euh, ay góor la gaa yu baax la ñoo xamante ne euh, dañoo diggal mboolem li nga xamante ne moom loolu seen borom subhaanahu moom buur yàlla subhaanahu wa moom la wëllërante ak ñoom waaw am na ci ñoom nag ñoo xamante ne seen wàll wii na def nañ lañu waroon a def ba noppi am ñoo wa ma baddalu tabdila soppi mukk jël seen soppi kon sahaaba yi radiyallahu anhum dañuy daal di mën a dëggal maanaam li nga xamante ne moom la borom subhaanahu wa seede ci ñoom yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam seede ko ci ñoom te moom mooy ne ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoom ñi gën a mat ñooy ñi nga xamante ne ngërëmal yàlla làq nañ ko ci biir ak ci biti te bépp melox kaccoore maanaam dafa sori ci ñoom comme ni nga xam ne noonu la ko borom subhanahu wa ta'ala seede ci ñoom ngir ne moom moo wax ne inna allaha la yarda an al qawmi al fasiqin yàlla du gërëm ñi nga xam ne ay kaccoor lañu te ñoom yàlla gërëm na leen seede nag ñoom ak maandu te ba pare nee na ñoom ñoo ñu gën ci xeet yi am borom subhaanahu wa ta'aala na ko naan kuntum xayra ummatin ukhrijat lin-naas ta'muruuna bil ma'ruuf wa tanhawna gën ci xeet ñi nga xamante ne dañ koo mës a génne ci biir nit ñi maanaam mooy saxaaba Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñoom ñoo ci dugg duxulan maanaam am dugg boo xamante ni bi njëkk la parce que ñoom ci seenu teewaay ci la aay yooyu wàcc kon loolu moom maanaam ñoom dugg liñ ci dugg leer nañ nañ nañ boo xamante ne amul benn euh, condition buñ fekk bu leer ñi ne ñu ñëw seen ginnaaw kay lañuy xool ndax ñoom matal nañ condition yañ koy nekk waa wala déet te mooy ta'muruna bil ma'ruf da ngeen di digle lu baax waxtaan xaw naa ne munkar waaye da ngeen tere lu bon wa tu'minuna billahi da ngeen a gëm dëgg da ngeen gëm gëm yàlla te loolu noonu pour benn parenthèse bu ci loolu lu mat a bàyyi la parce que euh, suñu liggéey ñi nga xamante ne ñoom ñooy maanaam adduna bi ñuy doxee léegi rawatina jamono ji ñu ne mooy ne nekk ci yoon bu baax bi dañuy gis dañoo ànd ak benn xeetu ji ak benn xeetu euh, ab ab maanaam ragal ak siitaange wala boog mën dañ leen a xëbal maanaam Euh, ñoo xamante ne ànduñu gën ci ci lu baax li nekk alors que nekk ci lu bon maanaam dañu di gis ñu ànd ak cawaxe ànd ak fës ànd ak euh, euh, maanaam fit bu rëy ah ànd ak di ko feeñal ah ci anam goo xamante ne. voilà ànd ak maanaam cawarte bu mag ci li ñuy def ba pare di ko fësal di ko fësal ci anam goo xamante ne euh, euh, euh, maanaam dafa ànd ak benn genre benn genre maam maanaam fierté maanaam ak ak lii ñuy def nii ñu dëkk loolu nag li ko indi léegi fekkal lenn rek moo tax li nekk ci lu bon sawar ci di nekk nekk ci ba pare di ko fësal comme mu leen neexee ba noppi amuñu ci luñ ciy seet ba noppi ragal ba noppi ñu koy suukaree woo loolu soo gisee mu am c'est parce que ñi nekk ci lu baax meluñu noonu loolu kese la bu doon ñu nekk ci lu baax dañuy ñëwee wane ne ñun li ñu nekk mooy li baax itam amuñu luñ i nëbb amuñu luñ ciy bañ amuñu luñ ciy ragal lii mooy li baax yow ñu bon sawar bi sawar ci nekk ci lu bon loolu ak fësal ko ak wane ko saa yu la neexee fierté bu ëpp boobu laa yor ci nekk ci lu baax ñu man bu loolu amoon ba pare ñu ñemee taxaw dénoncé wax ne lii baaxul bu boobaa kon ñu nekk ci lu bon dinañ gën a ñàkk sawarte ak gën a ñàkk fit ci ni mu nekk waaye tey ku gis àdduna bi ni muy mooy ñu nekk ci lu bon maanaam ñu nekk ci lu bon sax sax ñoom ñooy sax wëlbatiku boo naree nekk ci lu baax ñu dénoncé boo nekk ci lu baax ñu waree ñu ñu ñu ñu commencé ne non non non euh, déedéet lii buñ ko nangu buñ xool lii buñ def lii buñ def naa boo naree nekk ci lu baax euh, ñu wan la ne la amoo droit wu fësal li li nga nekk loolu lu parce que justement ñi nekk ci lu baax danoo yàgga di yàgga nëbbatu waaye lu baax xam nga moo damay nëbbatu damay làqu boo waxee na non c'est boo muy day sotti non c'est damay bañ damay bañ soke damay bañ keneen ki su ma gisee bon après xaw ma xam nga rek affaire yi da ngay def ndànk ndànk ku mu moom muy def loolu yow yi nekk ci seet yëpp moom bu ko def seetal ci ah. mbedd yi ci diggu mbedd yi ci yëpp ci jàkkaarloo yi foofu lay nekk def li def ak tout fierté bi mu ci àndal léegi lu tax yow mi nga nekk ci lu baax nga ne ñu ngi wuloo loolu lan moo tax lan. te bokk na ci musiba bi nekk ci loolu mooy ne dañuy yow da ngay ñàkkloo si ku naroon am si parce que bu fekkente ne ku ku am si maa bu jigéen ne ah man lu baax li ma nekk maa ngi nii fas naa ko yéenee doxal sans problème comme par exemple rek waa waa wala ndaw si ñëw na biis na la yow bëggoo ah non c'est que dama koy bañ a sote mais moom bañu bañu la sote moom amul lu muy bañ ci sote la ci ñëw ba ba fii la yow amul lu lu mu ciy bañ mais lu tax yow day am loo ciy bañ te yow yaa nekk ci lu baax eh, bañ ci dara yow mais lu tax nga ci bañ dara yow waaw loolu ak ma maanaam loolu kese fii tool am na ñu ñu xam maanaam junni rek sol lu jot dañ ci am gàcce bu réeri réeri réy bu maanaam bis bu bu ñu bu fekkente ne am na lu leen jañe jañe jañ ba mënuloo bañ a sol lu jot mais dañuy am mais maanaam am na lu problème dox ci mbedd ni ñu leen di gis ne sol lu jot problème du dugg ci biir wala dugg ci métro ñu ni sol lu jot. gis ni loolu rek dañ am gàcce bu réy mais su fekkente ni mbir mi noonu la demee mais lan mooy sere kay bu boobaa ñu nekk ci lu bon di sol lu gàcce lool lan moo leen di tere am fit def li ñu def parce que ñu ngi jàppalante ñoom. gis nga am na benn phénomène bu bu ma daan seetlu bu ma marqué xaw ma xam ba léegi ñu amam def mais dama ko daan seetlu lu bari mooy ñu daan ko ñu daan ko ñoom ñii ko dama daan seetlu ne ah, ci dëkk tubaab yi li ñuy bañ bañ aborder nit di ko laaj dara wala yooyu loolu seetlu woon naa ne ñii tux moom loolu amul ci benn problème maanaam day ñëw alors faj ko maanaam daal wala amu lootaale fë wala yu mel noonu mais amuñu ci ni benn problème te solidarité bi nekk seen diggante maanaam bu yéeme yéeme la ku ci amul benn da mu dox ko ba sax moromam moromam abal mais may ko bu sans problème xaw ba xam loolu ñu ngi am ba léegi nit dëgg dëgg waaw ah mais loolu lii ni la loolu lii ni la mais lan moo tax parce que tout simplement ñoo jàpp nañ ne communauté lañ boo xamante ne dañoo war di jàppalante ci li ñu ne maanaam dañuy ko te xam nañ ne dañoo soxla tox ji niñ ko dañ koo soxla ñoom kon ñuy jigéen seen morom boo xamante ne daa bëgg ko dañ koy may tranquillement fii bu ñu gisee kenn <coughs> mën na koo laaj ndax da ngay ko leneen am ngay gis ku ñëw xool benn waay jul koo xam ne da ngay nekk ci jullit la nga koy laaj ndax am nga loo ko ah léeg-léeg ñu nekk nii ensemble benn waay ñëw ah ñëw ne waaye est-ce que amoo na loo leen tuxee te te ñun bu ñu gisee groupe bi dañuy gis ne ñun ñii dina ko bon normalement mais mais dañu ñëw laaj bi ko pour dara comme quoi amuñu amuñu problème ci loolu mais daal ci tënk problème bi nga xamante ne daal moom mooy te te kat benn mbir am na benn mbir am na benn mbir am na mooy ne tawarte euh, euh, euh, maanaam ñun ñun dajuñu dara ñun dajuñu dara xam nga lan mooy li gën a mag ñun li ñuy subir li gën a rëy li ñu eh, kenn duñu sax ci façon parce que da digle lu baax tere lu bon kenn du la tëj kaso parce que lu baax tere ko am li gën a am mooy ñu ñëw wedd la wala ñu diingat la wala ñu yàq sa der tey bu ñu koy def kooku dul jiig ji lay doon loolu mooy bi gën a rëy lay dal ñu ànd ak loolu yëpp ragal nan lool xataa loolu dañ koo ragal xataa loolu dañ koo ragal kon finalement ñun lan lañ mérité ban mérite lañ am finalement te am li gën a ndaw mais ñu dëkk dañ leen daan peñe peñe weñ ñenn ñu jàngal yoo xam ne peñ la lañ leen bi fekk di di xool seen kaw seen der bi ci kaw suuf bi parce que tout simplement dañoo taxaw di wax lu baax di doonal ko lu bon jeex na ñu njëkk ñoo loolu lañ leen daan def ñenn parce que tout simplement dañu accepté ne rek dañuy accepté ne yàlla lañ war a jaamu simplement loolu dañuy doon sànni ci ay kaw comme asxaabu uxdud voilà te comme li Alxuraan wax lenn dong lañ leen doon reproché bala ñu jëlee ñu leen jël ñoom ñëpp taal ab fiib bu mag maanaam taal bu mag a mag di leen ci sotti lenn ci ci lañ leen di reproché comme li Alxuraan wax wa maa naqamu minhum illaa an yu'minu billahi al-'aziizil hamiid jeex na amul leneen mooy ne dañoo gëm yàlla. te te dëgguñu ne gëm nañu yàlla mais ñun loolu nangul ñu maanaam wax ne lii baax na lii bon na amul sax amul sax ci biir ñu gën a yéeme mooy ñemewuñ ko ci réewu jurit a yéeme nekk biir réew boo xam ne ñëpp ay juri lañ presque ñemewuñ ko bu fekkente ne lu loolu mooy suñu xaal lan xalaat suñu gàpp bu mag di nekk suñu diggante ak saxaaba yi radiyallahu anhum yi radiyallahu anhum mais amul amul amul amul amul kii ñun ñii ñu gën a mën a tàgg ñun ñun dañu am problème ak diglu lu baax ak tere lu bon gis nga tey boo xoolee société yi yàqu société yi yàqu leen rek ko indi mooy laxisme bu mat sëkk moo moo tax du na boo demee kër mooy kër yi gën a yàqu ci kaw kër yi lu ko indi mooy ne nit ñëpp dañ koy ñëw ñu baax ñi dañ koy ñëw ñu bon ñi dañ mais comme amul digle lu baax teel na lu bon amul lu rëy a bari amul lu ñuy tere amul dara laxisme bu total da ngay gis laxisme boobu day def ba jëriñ ci seen bopp ñuy baax maanaam ñoom finalement sax ñoom la taalibe bi reproché ñàkk a tegu ci yoon lu tax parce que laxisme bi dafa mujj dem ba du liggéey environnement bu yëpp carrément. mais bu doon lu xew ñu ne hey lii du fi amal mais. société boo xamante ne mer ci diine dafa jeex mer ngir yàlla dafa jeex mer ngir yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa jeex mer ngir alquran dafa jeex société boobu ay la yéwén nan la mën a baaxe société boobu nan la mën a tendre vers société bi saxaaba yi radiyallahu anhum ndax loolu ku xellu dana xalaat ne mën nañu àgg ci niveau bu ñuy xalaatee ni saxaaba yi radiyallahu anhum doon doxal léegi rek ay mbir yoo xam ne dafa terre à terre société la boo xamante ne boo nekkee ci baax yow yaa waaj a làq société la boo xamante ne bu ñuy tagg nit ñi dañ leen di tagg tout en sachant que ay jotaay yoo xamante ne lu baax lañ ko waroon a def promotion mais dañuy tagg ñi nga xamante ne ak di màggal ñi nga xamante ne ci saay saay lañ leen xame te caay caay mooy ci lañ siibe te bu iblis ñëw taxawoon di joxe projet caay caay ñooñu la koy jox mais ñooñu la ñuy jël màggal leen ci nga xam ne ñooy jotaayu diine bu fekkente ne société bu mel noonu lañ nekk la mën a nuroo modèle société saxaaba yi radiyallahu anhum naka naka mënta nekk caaxaan baaxul foo baaxul yàlla mooy suñu borom moonu moom te keneen du nu moom te buggul ko te nangu ko buggul ko nangu ko te nanguwul caaxaan ci tam moo tax il faut que ñu ñu ñu bu ñuy jël modèle bi Seydina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu nañ jël modelu saxaaba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñooñu la seen modèle baax ñooñu la seen modèle baax imagine nga Seydina Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu bi mu waxee doomam bi maanaam bi mu ne yonent bi dañu sallallahu alayhi wa sallam ne jigéen ñi bu ñu leen di tere ñu dem ci jàkka yi moom pourtant li moo lu gani dafa gis rek ne jamono jii ñu nekk jigéen ñi dañuy faral di toilette du du toilette comme ñun suñu jigéen ñi ñuy def yëgguñu xaaju ba yegg maqaama boobu mais dañuy faral di def loolu bu ñuy dem mu ne nee léegi wallaahi lanam naa am na wallaahi danañ leen ko tere doonul la lii boobu daf ko jàpp di ko ŋaññi di ko ŋaññi te nangootul wax ak moom ba ñu génnee àdduna parce que tout simplement moom nee na waa nee na xale bi doom bi yonent bi sallallahu nee na koo répliqué ci wax jooju am lu mu ci répliqué te pourtant boo xoolee li mu bëggoon a wax dëgg la maanaam mooy ne jigéen ñi ni ñu mel li ñuy faral léegi di di ci waale too di ci di bu ñu demee ci jàkk yi leen problème la koy indi kon daañu leen ko tere maanaam loolu rek la a wax ànd ak loolu le simple fait que mu wax lii ñu répliquer la la loolu kese simple fait boobu tax na bu mu mere ko mere boo xam ne nag na nga ko wutul waxoon moom ba ñu ci ba ñu génn àdduna imagine nga génération boobu ñu mu wuutee ak suñu génération yi nga xamante ne mën nañoo saaga yi mais yàlla ci boppam sax mën nañ koo saaga kenn du wax dara ah bu la suñu nekk kumba amul ndey boo nekkee kumba amul ndey moom am nga problème mais boo nekkee kumba am ndey non amoo benn problème amoo benn problème ñaata nit la ñuy dégg fii ñu wax ci yàlla ci boppam. mais eh, dégg ngeen ko ci eh, waa ji fàtte naa mu ko dëkk xaw Moussa nan fàtte naa nu mu sant ko ah Diagne waaw mais waajoo bi lu mu wax mais c'est extraordinaire te wax te du ma ah. wax ay wax yu mel noonu bëri voilà am nañu ñu bon ay ay wax yu doy waar la fi rek boo boo boo taalee ci YouTube di ko am ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñoo xamante ne ay gaa yu doy waar lañ dañu wax ci yàlla lu leen neex tuddee ko baaxin nag am na ñeneen ñoo xam te lu ci yéene mooy le exemple la rek mais si ñu sori ñi ñu jege ñi ñëpp dañ koy def amul kër diine tey booy dem tey amul benn nag laa wax ci ñun suñu société lu dul di ko fekk ñoo xamante ne dañuy wax waxi bokkaale yu leer nañ yoo xam ne ñoo gën a leer nit te kenn ñëwul dénoncé loolu yàlla tere ngay taxaw naan da ngay xeex wax jooju. bi ñuy wax ne lii jaaduwul rek ñu ngi woo ñoom ay kumba am ndey lañ kumba amul ndey bu ne bu mu wax daa mais xoolal professeur Sankara buñ ci waxee ak mais te kat li ëpp liñ ko doon waxal wongu ñi liirul livre bi rek ñoo fi nekkoon di cëpp cëpp lu leen wax ko dal ko ku nekk di jéem a def déclaration di wane ne da ngaa fiir ci diini bi mais bu fekkente ne mbir mi foofu la leen toll ay la yëwén lu teree wax yu ñaaw yu bon yu yàgg dégg bis bu jot diw yàlla la diw nangam yàlla la diw yenente bi sallallahu alayhi wax ko lu ñaaw et cetera mais lu tax waxoo leen ci loolu yow daal il faut nga nekk kumba am am amul amul ndey quoi mais boo nekkee kumba am ndey rek benn problème amul ña mais dégg nañ ci dégg nañ ci ku ne diw sàngam moo gën yeneen ci sallallahu alayhi wa sallam mais lu tax kenn waxu ci loolu dégg nañ ci ku fi wax affaire julli ak xoor bu fàtti ñii kenn du loolu parce que non benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar loolu bul ko fi nangam nangam non c'est que coow baaxul nang mais mais lan moo tax loolu mu war a am ñu koy beral ak ñu ko dul beral maanaam li ma bëgg a wax rek c'est simple saxaaba yi radiyallahu anhum seen génération boobu seen modèle bi ñu alxuraan wax ne ñoom noonu lañ mel ñoo tax ñoom ñoo gën ci xeet yi ñooñu dañuy digle lu baax dañuy tere lu bon te dafa dëgg ci ñoom dañoo gëm yàlla amul luñ ciy seet ku ko mën a def ba léegi saxaaba yi radiyallahu anhum doon ñu woon sax am problème ku bokk ci kër yeneen bi sax sax ñu remettre ko à l'ordre ne ko ah du lii waaw comme Seydina Jaabir dafa radiyallahu anhu kenn ci moom ba mu taxawee mu ne ko euh, mu wax ko yenn ci taasam lu mu doon mu naan loolu ndox moom loolu doy ma parce que dama bëri karaw mu ne ko ku la gën te la bëri karaw daan na sangoo loolu te mooy yeneen ci voilà maanaam amuñu woon problème boobu Sayyidna Abu Bakr radiyallahu anhu bi ñu séddale bi ñuy ci Zahra radiyallahu anha bi ñu ñëwee di laajte affaire miraas nan la la jox dara parce que bi sallallahu alayhi dama ne ñun yeneen bu ñu ñun buñ fi saraka la kenn du ñu doon alal Sayyidat Fatima xam ko loolu radiyallahu anha mais moom la jàppal moom wax ko clairement que ni du ma la jox mais dara. c'est-à-dire amuñu problème ay non lii la mais loolu la ñuy def yeneen bi ci boppam wax na ko sallallahu alayhi wa sallam ma ne Fatima laa wax doomu yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam bu sàccoon lii laay daggee loxoom amul problème. te moom la gënoon bëgg nag ci nit ñi mais amuñu problème mais saa affaire bi nii la demee maanaam gis nga jarul négociation nii la demee ci lii la ñuy def amul leneen léegi nag loolu jeex na léegi ñun moom te te te saako du ànd ak loolu maanaam du du c'est-à-dire euh, ànd ak li ñu représenté ànd ak li mu représenté yëpp ànd ak ci mu doon ànd ak mu toll ci zaahir ak ci baatin ci côté yëpp nag mais Seydina Abubakar radiyallahu anhu na ko duma la ko jox bi muy laajte ndono yi dina ko dëgg mooy loolu c'est que waa maanaam yooyu c'est-à-dire il yi ñu koy ñu koy doxalee ci dëgg saaba yi radiyallahu loolu loolu bokk na ci globalement ñu ëpp la ñeneen mooy ne dañ doon doxal dëgg ak ku dëgg mën a fiit amuñu ci problème après mel nga war a kontaan loolu après yow dañu jënd nga dem sa ruq nga toog xool ba xam da ngay mer wala da ngay kontaan wala nan ngay lijjantee affaire boobu mais ñoom amuñu woon problème boobu parce que dëgg-dëgg kese la mën nga soppeeku te yàlla moo ko wax wa anna allaha huwa al-haqqul mubin yàlla muy dëgg bi sëf te yàlla du soppeeku feeñ waayu yi borom bi subhaanahu wa ta'aala ci gis dëgg moo tax dañu fekk dëgg ñaare day leer après bi nga kontaan ak doo kontaan bi nga ah lii moom ah waroon nañ xool ñun yooyu ngay wax rek mais ndax dëgg la wala du dëgg moom kooku moom doo ci am loolu ci sikki sax te yàlla dafa def loolu ci dëgg daf de ne daf cee def maanaam benn caractéristique mooy ne en général ku dégg ci am xel da nga koy daal di gaaw maanaam paasal xel dafay daal di mën a d'accord léegi nag mu def euh, est-ce que voilà nan laa koy mettre en application est-ce que ñeneen naa ko est-ce que météo ci man wala yooyu. kon euh, ñu gis ne. ci ginnaaw saxaaba yi radiyallahu anhum boo li xew xew yenn mbir yu bëree bëri xew seen seen ginnaaw mooy dañoo dem ba bàyyi ci loolu rek li njàngaleen yàlla ak njàngaleen yeneen bi sallallahu loolu kese la loolu rek moom moo tax suñu mujj yi mujj mënuñu nit ñi moo tax jullit ñi tan la mujj instant bi ni ñooy ñi gën a doye ci kaw suuf ñooy ñi gën a torox ci kaw suuf foofu la mujj ñoom ñooy ñi nga la nit ñemee nopp fu mën a nekk nag ci goxu asamaan teg suuf fu ñu a nekk ñoom la nit ñi gën a yàq maanaam léegi nekk jullit mooy wane ne yow war nañ laa ñemee nopp loolu mandarga la boo nekkee par exemple yow. wala catholique surtout yow bant bu gudd gudd gudd lañ lay laal boo nekkee ate noonu léegi li représenté ci ñeme taxaw ni eh góor jigéen kat baaxul yow yaay problème bi gën a mag ci kaw foofu yow la ñuy noggatu yow la ñuy indil ay problème xam nga lu tax parce que jullit ñi même bu fekkente ne ci nombre ñoo gën a bëri ñoom ñooy ñi gën a ñàkk jom gën a ñàkk fayda gën a ñàkk yitte ak ak fulla ci nekk amuñ ci benn yitte nanguwuñ dellu ci seen diine di jamais tout le temps jàpp nañ ne teral nga ji am ci seen wàllu diine ñoo ko war a wuti ji ci ñeneen loolu kese la loolu kese la comme daal xanaa walillahi al-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minina walakinna al-munafiqina la ya'lamun yàlla moom moo am teraanga googu nooteel googu ak yeneen sallallahu alayhi wasallam ak ñu gëm ci dëggu ci gëm ga waaye nag naa fekk yi xamuñu foo leen fekk ñi nga ragal non c'est que ça waaye boo boo xoolee yii non il faut pas nangam nangam te da nga ciy gis li ci gën a yéeme mooy da ngay wax ne mais est ce que xam ngeen ni tey bu mu bëggoon ñu ne léegi daal diine l'islam li muy doxee moom lañ bëgg ñu teg ko ci ci réew mu mel ni Sénégal mais quatre-vingt-quinze pour cent wu Sénégalais yii nii ñoom ñooy jóg xeex ba loolu bu mu am mukk abadan te li ñuy njëkk xalaat mooy dañuy jàpp ne dans suñuy day dëkk loolu mooy première chose bi ñu njëkk xalaat kon dans suñuy day dëkk waaw yooyu après yeneen yi ci def yi ñu war a tere yi nga xamante ne baaxul yooyu ñu war a tere yëpp non loolu bu mu fi amee léegi loolu comme que mënuñu koo waxee nii bon am na ñu ko ci wax sax mais comme mënuñu koo waxee nii li ñuy li ñuy jiital mooy dañu dañ dañ fee am ñu ci dëkkandool suñuy dëkkandool la suñu mbokk chrétien yi yooyu la wax mais xam nga lan mooy yéeme ñaari jëf bu njëkk bi mooy liñ supposé ni chrétiens yi ñoom loolu da leen di déranger maanaam yi ñuy wax ci diine yëpp da leen di déranger ci l'islam lañ ko supposé mais xanaa bu démocratie lañ wax mooy la mooy peuple bi ñuy ëpp ñoom ñooy war a gouverner mais xanaa bi nit ñu ëpp yeneen réew yi nga xamante ne yii biir ñoo ko ëpp mais ñoom tëral lañ seeni bi ñoom ñoo ko ëpp ñoo doxal seeni ma mais lu tax ñun ñi nga xam ne ay jullit la ñun ñoo lu tax duñ doxal ci ñun léegi mu def beneen mbir mooy ne chrétiens yi ñun yi ñuy wax ñun ñëpp ñi mu ñu déranger ñoom loolu la leen déranger ñoom bëgguñu prostitution comme ñun bëgguñu ko ñoom bés yi ñuy déranger boo xamante ne ñun bëgguñu ko comme ñoom bëgguñu ko lan moo tax kon ñun waruñu woon xool comme ñun ñëpp ñu leen xalaat lu tax waruñu xool ngeen foog ne chrétiens yi ñoom dañoo daganal njaalo ku mu neex maanaam tëdd ku la neex bu ngeen am ay doom yu dul jeex sans ngeen ci ngeen foog ne chrétiens yi dañoo am loolu ngeen foog ne chrétiens yi ñi ah, ah, xàttaa ci seen diine seen seen lekk mbaam ko sax dañ doo dara nag xam nga Sénégal ñu ñu xamee jullit waa ji jullit la wala yéeseen la mooy mbaam ko mais mbaam ko ci biir bi dañ koy tere sàngara si noonu dañ koy jaay ci jublu mais ñoom ñi maanaam li ñuy déranger li ci ëpp ñoom lan lañ ko wutee li ci ëpp di di koy globalement di koy ñu ñoo ko nuróole li la chrétien yi fan lañ wutee mooy ñun dañuy julli te ñoom duñ julli nit ñuy woor façon woor bi ñuy woor te ñoom duñ ko def ñuy dem aji di màkk te ñoom duñ ko def yooyu lañ leen wutee mais bu dee ay wax lu dul dëgg ñoom dañ koy tere comme ñun dañ koy tere ah. ay ger wóoraate yàq deru jàmbur ñun ni ñu ko bañee noonu la ko chrétiens yi bañee ray nit sàcc luubal alal alal alal alal réew mi mais ñun ni ñu ko bañee noonu la ko chrétiens jikko amul maanaam bëriwul lu mu wutale que xam nga lan moo tax di nga jikko ju rafet maanaam bu ñu génnee le fait que ni ñoom dañuy sukkandikoo ci message même bu dee dafa altéré même bu dee dañ ko yàq ci message bi di fiir bu jógee ci asamaan bi maanaam même bu fekkente ne ñun dañ cee même bu fekkente ne su euh, euh, euh, dul woon loolu sax même su dul woon loolu sax dafa fekk ne dafa am maanaam ay jikko makaarimal axlaaq yi maanaam jikko yu tedd yi ay valeurs universelles lañ c'est-à-dire que boo dem ci àdduna bi fekk ko xam nga ñu bëri dañuy wax ne wooy ah, tubaab yi ñoom pourtant duñu ay jullit waaye ah, dañuy bañ wax lu dëgg dañuy bañ nangam dañuy correct dañuy respecter rendez-vous dañuy nangam mais c'est parce que loolu du affaire jullit ak ñàkk nekk jullit loolu valeur universelle la ay valeurs universelles lañ makarimul axlaaq jikko yu rafet yi ay valeurs universelles lañ léegi ñun nag dañuy tekk caaxaankat bu mag a mag ñu koy dàkkante la ay makarimul axlaaq yàlla nañu yàlla xam ñun léegi li ñuy wax makaarimul axlaaq mbubboo diine boo feeñee ci télé bi wane benn am am noo am am am noo nooy feeñee caaxaan foofu ci tuuru diine li ci li nekk yëpp li nekk lépp ci yaram non lii nag société yu jullit ñi tey xam nga ni mu ne ni mu mel ni yaramu doomu aadama boo xamante ne tellement que fépp am feebar fépp am métit ba nga xamante ne xatta karaw bi sax boo ko laalee mu ne ay xatta karaw yi boo koy laal nga dagg tey réew jullit ñi dem fa réew jullit yëpp laa wax nag ba mu def peut-être ay benn ñaar xëy j'en sais soo nee tëpp li ngeen njëkk remarqué mooy caaxaan li ngeen njëkk remarqué mooy bopp bi sant xeet bi li ngeen njëkk remarqué mooy euh, ñàkk a respect doomu aadama li ngeen njëkk maanaam te foofu nit en tant que nit parce que tout simplement kii la loolu doo ci réewu jullit ñi yi ñu jullit réewu jullit nga gën a gis ci réewu jullit mais loolu buñ ci wu trop parce que tout simplement jullit ñi dañoo waat seen ànd mais que jikko yooyu noonu buñ la jaayee ak ñoom dañuy dund du am du nubul la makaarimal axlaaq seetaan ngay jikko yi ay valeurs universelles lañu nit ku xel xam na ni wax lu dëgg baaxul nit ku xel lu nekk xam na ni sàcc baaxul nit ku xel ku nekk xam na ni rey nit baaxul loolu maanaam jarul ngay nekk jullit pour xam ko loolu foog ñu bàyyi ko xel bu kenn ne yooyu euh, boo demee dëgg bi saan comme da ngay dégg ñu bëri di wax dëkk tubaab yi foofu la ñuy fekk l'islam dëgg dëgg dëgg bu dëgg de loolu du dëgg ah xanaa ci jullit ñoo fa ne waaw loolu dëgg la par contre loolu dëgg la ci jullit ñoo fa ne loolu dëgg la ñoom ñooy gën a nekk ci diine te ñi nga xamante ne ci réew yi wax réewu jullit loolu moom dëgg la mais bu dee bu bu ñu génnee loolu déedéet du dëgg maanaam bu yéex yi ci seen bopp la ñuy teg ci ñoom ay jikkoy jullit déet c'est parce que mu simplement ay euh, seddal yi mooy ay yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi ñu ko waxee ñan ñoo gën ci nit ñi bi muy leeral bokk na ci li mu wax dafa ne dafa ne xiyaaruhum fil jaahiliyyati xiyaaruhum fil islam iza faqihu ñi gën ci nit ñi ci jamonoy jahiliya jamonoy ceddo euh, baataa la balaa l'islam bi ñëw ñi gën ci nit ñi jamono jooju ñooñu tey bu ñu duggee ci l'islam ñooñu ñooy gën tamit mais su dee jàng nañ seen diine su dee jàng nañ seen diine Thank you. moo yóbbu foofu toogal ko si moo tax loolu mu mata bàyyi xel maanaam saxaaba yi radiyallahu anhum bu ñuy wax seen mbir ak seen jamono ak seen maanaam lu tax seen époque wuute ko lu tax maanaam du jeex boobu du du jeex du jeex mais rek dund nattu la boo xam ne yàlla moo ko teg ñu ko ñu mu tànn ci jamono yi pour jamono ji mu nekk nag boo xamante ne kenn ku ci nekk da nga koy war a am comportement bi bi jaadu du yomb mais loolu moom mooy yàlla li mu def mooy ne natt na dafa natt waa jamono ji natt boo xam ne ñu ñëpp ñoo ko bokk kenn nag yaa war a def góor sa waar yaa war a bay sa waar jamono ji nii la mel circonstance nii la nekkee condition dafa défavorable mais ñooñu noonu tamit yàlla ni leen di yombale la mbir bukkul ak ko yombale la ñu dikk mais ànd ak loolu yëpp ñun am nañ xéewal bu rëy rëy ba dund jamono ak tamit ci localité boo xam ne problème ba mucc loolu tamit beneen xéewal la parce que bu ñu demee téeméeri ak ci ginnaaw Sénégal ñu ngi woon ay xeex yu dul jeex buur bii ñuy dóorante buur bële boole ko tubaab yi di leen bombardé suñu fay ko neexee jël mëkk doom mëkk doom rek la daan yor ba pare terroriser ñëpp nag yow tey bii rek ci ginnaaw waaw mbedd mu mu jaar jaay duñ ko ñaan ñeme tubaab bu jaaree mbedd mi fii nii yow da ngay xaar ba mu jaar nga doog a jaar léegi imagine semence bi jamono jooju mooy gars yi nga xam ne ay bañkat la imagine jamono jooju li ñu doon dundee xool bu naqari ba teel muy dee fii sa jaar lañ rek ah ñooñu jullit kenn daa nga leen doon rey si ba pare par force ñu la y a à peu près un un un un siècle après tuuti rek lañ ci def mais ñu bëri bëri dañ leen a buuboon yóbbu leen ci xeex boo xam ne bokkuñ ci waaw bokkuñ ci waraluñ ko am intérêt problème ak du seen problème ñu yóbbu leen par force ñu dem xeex yi ba pare teg leen sa kanam ah voilà waaw bu kanooyee yooyu di dal yow la jëkk dal mais alhamdulilah kooku ñu ci jamono jooju ñun dund ñu kenn moomu loolu dañ sant yàlla bu dee Europe fii lii di xew nii nii nii cette inédit mënut a xew soit pour trente ans lu ëpp trente ans bu amul guerre c'est inédit diggante bi ñu noo ko am surtout grande nation soit Angleterre wala France wala Allemagne ñooñu surtout groupe boobu noonu wala Belgique seen biir wala Italie ñu foog dañu am ay xeex seen biir instant bii nii presque léegi ñun def na soixante-dix xeex amul lii tax ñuy gën a jàppoo day créé ay union européenne ak ñuy ak ñuy dox gars yi di def élection di ci di ci débat ñun yàlla tombel ñu ci jamono jooju nga xam ne jàmm moo ci am danaa sant yàlla de yi njëkk xam nga histoire ñi koy def jéer yi moo koy def gis nga tey boo jàng histoire histoire soo ko jàng jéer yi lañ lay nettali loolu tey moom <laughs> waaw histoire yiw booy jàng na jéer yi lañ lay nettali ak traité yi xanaa lool alors que léegi ñun ñu ngi jàll ci période boo xam ne ñun ñu ngi dund ci période boo xam ne bi ñu juddoo ba bi ñuy on le sera maanaam bokkuñ ci période boo xam ne dañuy dañuy tudd guerre yi par exemple ñun suñu période bi ñu dund nii bu ñu nekkee histoire peut-être duñ ko ci wala dañ koy prolé rek parce que tout simplement amul xeex ah loolu c'est très très très loolu lu mag la sax lu jar a la lu jar a jar a jar a jar a la mais nag ànd ak loolu mooy xeex boo xamante ne mooy bu bees mooy waxtaan mooy communication mooy leeral jéem a taxawal dëgg jéem a fësal di argumenter dëgg voilà du waxal diine yàlla bi mais pas pas soof noonu rek ku nekk dem xam nga xëy rek añ leer ndéet yi ah dem gox bi sax ñëwaat nelaw xëyaat suba teel am ni reer ndekki dem ah ñëwaat nelawaat def ah xëy xëy dem liggéey bi ñëwaat am ni reer ndekki tëddaat nelawaat mais loolu mooy exactement li am mooy di def amul différence. ah ouais amul exactement loolu la am mooy di def mooy dañuy xëy dem toppatoo di lu ñu lekk lu ñu naan lu ñu nelawee lu ñu kii. mais ànd ak seen seen famille ñëw tëddaat suba ñu xëyaat def la même chose ñëw tëddaat suba ñu xëyaat def la même chose ñëw tëddaat est-ce que ñun war nañu gërëm ñu ñuy yemale ak animaux yi ci local yi après bu àdduna bi demee ba jeex wala ba bu dund bi demee ba jeex xam nga lan la ñuy dina demee suñu dund lan la ñuy def suñu dund zéro parce que am na yoo xam ne kenn du ko boole ci sa histoire daan na daan na sëy am reer ndekki liggéey bi ñëwaat am reer ndekki tëdd na laal liggéey bi ñëwaat reer ndekki loolu dañ ko boole ci histoire bi kenn du ko nekk lu ci histoire te ñun loolu mooy suñu préoccupation globalement alors que bii dañu war a taxawal dëgg tax wax yàlla lii la bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lii la jàngale nañ ko fekk xam suñ ko xamee ñu mettre ko en application même bu dee dañ koy transmettre ñu jéem ko transmettre jéem mettre en place moyen yuy tax ñu mën ko transmettre ñu a mettre en place loolu non xam nga ah jéem ko transmettre jéem a fexe ba mettre en place sànq rek ñu ko doon waxtaan ak Sine Talla ñu fi nekkoon mooy comme structure daara bi ñu bëgg mu taxaw ak yooyu noonu maanaam mbir la moo xamante ne képp kenn dañ koy war a taxaw taxawal sa bopp maanaam gis ne man maa war a jóg def nangam pour mu dox mais bu képp ku nekk ne maanaam même di ñëw di laaj gaay waaw fan ngeen ci tollu mais nan laa doon di demee parce que man bu dee damay jàpp damay ñëw di laaj gaay fan ngeen ci toll. te ñu ñëw sànq yi gars yi foo leen toll ci affaire bi ku ñëw rek laaj foo leen ci toll toog këram ak réer nit xëy tëdd nelaw ak réer nit xëy tëdd nelaw mais nan la affaire bi di taxawee. parce que affaire bi tamit loolu la mooy ku nekk da ngay war a jàpp ne lii man mën naa ko def à mon niveau lii laa mën def brique yu ndaw yooyu loolu ñuy teg. biir yooyu kenn ku nekk teg biiram loolu moom mooy tabax kër peut sa tur mën na ci bañ a seen def mais ci kanamu yàlla def li ruy lu ruy histoire samp lu ruy démb rek maa ngi waxtaan ak seen duga bi ñu ci benn euh, yaakaar non muro muro ak mantelage lu léeg-léeg daf jaar yooyu noonu mais ni ñu tabaxee seen école yi seen yenn daara la maam ci jumaa bi yenn yi moom école la sax boo xam ne dafa amaale école publique boobu école bi ñu jàngale euh, école française bi daf ci amaale ak classe yi lépp lépp la amaale mais loolu noonu ay nit ñoo ko fi def ñoo xamante ne pas forcément ñoom ñoo ñu ëpp alal ah ëpp ñu alal de xamaloon nañ ñëpp nit ko taxaw lii leen bëgg a def dinañ ko def loolu sax la ñu ëppale. saxaaba yi radiyallahu anhum seen jamono ñoom bi ñu fi nekkee ci zahir radiyallahu anhum mais lan lañu lan lañ def mais li ci ëpp ci ñoom bi ñuy gane xamuñu woon lu sax ñu ëpp ci ñoom bi ñuy gën a àdduna màgguñu ci environnement wu l'islam ah. ñu ci ëpp ci ñoom bi ñu màggee sax lañ dugg ci l'islam te pourtant ñoom ñoo liggéey liggéey bi yëpp mais lan la ku nekk dafa ni man damay taxaw pour affaire bii nii man dinaa ci def sama kéem kattan voilà du ma bàyyi rek kenn sii man ma toog bokk ci ñuy seetaan ba pare di laaj demande kese waaw voilà comme ni al ni ñu Alxuraan wax law kaanu baaduuna fil a'raabi yas'aluuna an anbaa'ikum maanaam bokk ci ñi nga xamante ne bu bu xeex bi tàkkee ñoom dañuy toog dañuy lëwét ay way aka deexoon ma bokk ci li dëkk ci àll ba nga xamante ne damay nekk rek di demander question waaw naka gaa yi foofu naka seen xeex bi ñu toll parce que xeex bi ñuy wax du ay matériel du du du du du matériel ay bomb ak yooyu déedéet du loolu xeex bi lenn la muy mooy wax jëf doxal ci li li nga am mu tuuti mu bëri nga def affaire bi loolu la ba pare nangoo joxe tuuti ci sa temps parce que kenn amul dox bu leen yaakaar ne ñi tabax jumaa ji jumaa yéen jumaa yéen ci gis yi yëpp ñoom ñëpp amuñu ay famille ah ñoom ñëpp amul famille te dañu amul amul mais bu mais te gën mu leen suñu ñun suñu occupation journée bi gën a fees seen bopp ñoom day tëj dañ ko koy sàmmonte mais c'est parce que dañoo gën a bëri jikko loolu kese la amul leneen ku nekk mën na wut excuse ku nekk mën na ne man lii moo tax lii moo tax lii moo tax lii moo tax waaw d'accord mais benn mbir nañ ko buñ ko fàtte te lu am am solo te buñ nañ ko bàyyi xel gis nga su saxaaba yi ñuy wax radiyallahu anhu ñoom ñoo ñu gën ñu gën kaw mais man lu bëree bëri dafa am benn mbir benn détail bu leen di rek souvent suñu wax ci ngëneelu yàlla mooy dañ dul bàyyi xel à quel point la ngëneelu yàlla lëkkaloo wee ak maandu tam koo xamante ne programme yi yëpp am la am comme ñëpp comme tout le monde daa bi sa am naa maanaam dafa am ñoo xamante ne jartu jartu def comme argument parce que ñëpp am nañ ko ñëpp am nañ kër gu ñu war ñëpp am nañ njaboot bu ñu dundal presque ñëpp am na sax man loolu di ko def argument di ko layee loolu mooy vraiment da ngay nelaw parce que ñëpp ko am maanaam yow loo xam ne ñëpp ko am maanaam mënu koo def argument mu def nag benn mbir mooy ki nga xamante ne boole na loolu mais mi ngi def yitte di sàkku xam-xam mi ngi def yitte di taxaw pour yi yi war a dox te jiwu muy kooku bokk moom mu di ci taxaw mi ngi def yitte pour euh, mboolem liy doxal diine mboolem liy tax euh, euh, kàddu l'islam yëkkati ko moom mi ngi ciy taxaw. mais ci kéem kattanam li ñu li mu attan. <laughs> est kooku foog nga ne dina yem ak ki nga moom ku pare li ñu yooyu maanaam li ñëpp bokk suñ ko pare moom day tëdd ci canapé tranquillement taal këram di seetaan journalam mais ñëpp moom ne yàlla. après ñu ñëw ba ci cëppaandaw bi dix ans après quinze ans après ñun ñëpp ñu yàq ci kanamu yàlla ñeen foog ne loolu nit ñi noonu lay dem ñun ñëpp ñu yam daal après lan mooy nekk ci non kooku yàlla daf ko may ñoom yàlla da leen may ñu de mais non affaire bi loolu affaire bi loolu wala non aw ma mën a lii du mënuma koo nangam nangam et cetera ok mënoo ko nanguwuloo dem sacrifice bi ok mais bul xaar ëllëg ci biir ak ci doon ngeen yem ci kanamu yàlla loolu bul ko xaar bul xaar am résultat wu ki nga xamante ne moom mi ngi te sacrifice baat boobu tadxiya mooy exactement li nga xamante ne moom moo amoon ci euh, moom la man Ibrahima defoon alayhi salaatu wa salaam te borom subhaanahu seen yoon yi millata abikum Ibrahima seen yoonu moom Ibrahima la alayhi salaam huwa samaakum muslimiina min qabl moom moo leen tuddee jullit ci ñu njëkk moo leen tuddee muslimuuna yi est-ce que dañuy jàpp ne est-ce que dañu war a jàpp ne ñun ñi nga xamante ne dañuy tëdd di nelaw suñu temps libre yëpp dañ koy doxal ko wala ñu vacance ko <laughs> distance bi yëpp dañ koy doxantoo ah def promenade yaa a dégg dem vacances seetaan télé ainsi de suite suñu temps libre yëpp loolu la ñu def amuñu beneen activité ci suñu temps libre bi mënul loolu est-ce que jàpp nga ne ñun ñooñu mën nañ te ñun loolu moo ko waxee maanaam bu ma nee ñun man ci biir laay est-ce que mën nañu yam ak ñi nga xamante ne seen temps libre yi ñu ngi fexe nan la ñuy taxawalee luy tax génération yi di ñëw mën a am lu ñu jàpp ci seen diine est-ce a yéege mooy def dara mais dañuy topp di xat ñi nga xamante ne ñoom ñu ngi liggéey ñuy def dara pour diine bi lan ñu dégg wolof naan non c'est xam nga jàkkay naar yi nangam nangam mais yéen ana seen jàkka d'abord balaa ngay xas jàkkay naar yi dafa la jàkka yow ba pare. en plus gis nga lu ñuy ah, lu yomb mboolem mbir bon damay joxe exemple mais sans pour dire que ni may wax li may wax baax na ah. ma maanaam di ma exemple bi maanaam mais juste pour joxe mën a joxe exemple la loolu nit ñi di yëngatu ci ay football ak yooyu xam nañ la may wax moom dañuy gis ne ci nekk ci biti wala nekk di seetaan télé bi wala mu nekk ci kaw tribune bi moom pour muy critiquer action yi ci biir moom daf koy yomb moom gars yi waa ji dóoru bal mu dara yooyu la ñuy classement bi baax la ñoom voilà waa ji dafa waroon a teel a sa bëgg ay waa ji te te ñoom gisuñu waa ji xel yi mu xel yëpp ba xol bu xoox ci tool mu ngi ko ci rek instant bii nii mënut a daw lu ëpp lii mu naan way waa ji dawul bañ ko accéléré wala wala waa ji dafa war a mais comme que nekk ci kaw critique bi di critiquer daa gën a yomb ñoom dañuy concentré wu ci loolu. voilà voilà. donc. loolu dafa gën a yomb critique boobu ŋaññi boobu xasaate boobu dafa gën a yomb kese dafa gën a yomb rek Oh. kon loolu loolu lu mot a xel la saaba yi de radiyallahu anhum moom seen jamono bàyyiwuñ dara def nañ seen effort yëpp jug nañu joxe nañ seen doole joxe nañ seen temps joxe nañ sax seen bakkan joxe nañ seen lépp ñun nag ah, ba pare joxe nañ seen alal ñeent na Abu Bakar radiyallahu anhu bi mu demee joxe ba bàyyi wut dara dara si dem mooy joxe na alalam yëpp te Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu mu nekk ne ko dama ko léegi milliardaire xëy na Seydina Ousmane radiyallahu anhu gisoon nañ ko ci Bulughul Maram lépp alalam loolu la ko doon di ko joxe sans bu calcul pour di dox diine bi dem nit ñi am al alal ji pour ñu mën avancer diine bi projet yi koy taxawal lépp ñu dugal ci alalam waaw ainsi de suite joxe nañ seen lépp voilà da ngeen gis ñoo xamante ne seen musique bi gën a mooy na diine di avancé man bu dee damay perte sama bakkan garaawul garaawul mais ñun déjà lu ko def ko société sociétalement dañoo am ay problème ci ay njariñ noo fekke daw ba rek ngóor la bokk maanaam genre programme yooyu nga xamante ne dañ koo bëri saxal ko ci anam boo xamante ne pour ñun mënuñu def njariñ boo xamante ne ñëpp koy bokk même bu dee après man du ma ko fekk déedéet bu ma naroon taxal benn garab sax bu ma xoolee ni temps bi final def boo moytu dinaa fi màggat ba dee ci damay jàpp ne non kon du ma ko taxal finalement alors que non mën naa ko taxal pour ñeneen ñi mais non non non mais société bu mel noonu nag du defar dara société bu mel noonu du defar dara lu dul à court terme du ko defar te lu xew mu daw parce que pour bu dawee ba rëcc loolu dafa bokk ci ngóor alors daw bu rëcc mës ta bokk ci ngóor mais ta bokk ci ngóor ngóor bu ñu koy wax mooy jàkkaarloo affronté affaire taxaw ne dina loolu damay jàmmaarloo problème mais moo tax su problème nar amee rek nga wut solution de rechange boo xamante ne xeetu njuut njaaj lay doon wala lu ko ci affaire mu daal di jeex nga daal di jàll dem tawam jamais jaar ci ñoom jamais boo ko tàmmee pexe yooyu soo ko tàmmee di tàmmat dugal di ta mais après mais c'est normal ci dund yëpp loolu lay doon te nag caaxaan ak luubal mën ta ñëyal dara maanaam du ma maanaam mën naa sàmbali mbir mais du ko xam parce que tout le temps fo affaire yi day remonter à la surface maanaam benn moment day soxla dëgg taxaw loolu taxawul dëgg voilà day yàq waaw dañuy jàng caaxaan ak ko ba pare dañuy jàng ci yow luubal ana nan nga di luubale ba pare day yàq der maanaam day yàq réputation wu nit waaw saxaaba yi radiyallahu anhum daan nañu nangu xiif ak mar daan nañ nangu xiif ak mat xoolal bi ñuy dem Tabuk nga xamante ne mbir mi da daan metti lool mu daan tàng jamonoy tàngoor jamonoy tàngoor mais teewul dañ daan dem am na ñoo xamante ne bu ñu am bu ñu yéegee mbaam mi sax mbaam mi xaw a yéeg dem ba lompal ñu yanu bagage yi yanu ko bàyyi ko mbaam mu continuer dem parce que dañu war dem seeti ah imagine nga nga war mbaam di dem bërëb ba mbaam ma lom nga yanu bagage yi yow dox dem ah nga xamante ne saa yi da ngeen di boo xamante ne benn tàndar ma ngay am pour fukki nit ci désert bu tàng cinquante degrés à ay dix heures dix ay dix heures et demie onze heures mu def bu commencé def quarante cinq degrés ngeen nekk ci saa benn saa dal ba ñu naan fukki nit ñeen war ko séddoo mais ngeen déedéet dem parce que il faut ñu dem il faut affaire yi ko kanam ñun ñoo ko mën def te dinañ ko def mais loolu mooy ambition yooyu ñoom yooyu lañ am ñun nag waxuma la loolu mais privilège lu yéeme la mais benn privilège bu ndaw buñ ko naree ñàkk dañu bàyyi benn privilège bu ndaw a ndaw a ndaw da nga ciy gis kuy taxawal benn mbir boo xamante ne tout est que sore yegg dañu war a taxawal ngir diini bi avancé ngir structure diini xale yi mën cee taxaw jàng seen diir mais benn liggéey bu ko amee benn kese boo xamante ne cent euros la ci am de plus ci liñ ko doon fay dara ko jaral mu bàyyi affaire boobu lekk ko toppe mu dem benn naa nga dem pour ci affaire bi doon avancer parce que cent euros lañ koy yokkal par mois ci liñ ko doon fay dara ko jaral sans sacrifice boobu ñun amul ngeen foog ne gars yi amuñu dem am alal mais am nañ ko mais parfois dafa am mbir yoo xam ne ñoo ëpp doole loolu yëpp dafa am mbir yoo xam ne ñoo ëpp doole loolu yëpp liñ da ne ci li def sacrifice yooyu yëpp moo dañ ko yemale ak man mi nga xam ne di mën benn sacrifice mën lañu yemale mais mënuñu ñu yemale mënuñu ñu yemale mënuñu yemale comme ni ko mais yaa ngi sóor buñ jëloon exemple fii buñ ko fii ci daara ji su fekkente ne benn mbir la maanaam tey ku nekk ci ñun mën na taxaw ne man damay xoolal sama bopp man ni may doxe ak ni may est-ce que su ma ko defee affaire maanaam bu ko ñëpp defee ne man ndax mbir mi dina sotti ndax mbir mi dina avancé waaw wala déet bu fekkente ne six heures la man su quinze heures quinze heures a jëmi jotee quinze heures ma xam ne buur ma dem quinze seize heures parce que tout simplement añaguma non garaw finalement naa toog mais man tamit su ma añagul ma dem toog keneen añagul mu toog ainsi de suite kenn du ci nekk ci réew fii kenn du ci yëngu kenn du ci yëngu damay nelaw nelaw yi dafa neex doyagul xaaral ma gën a sànguwaat sieste damay sieste seize heures fii kenn du ko def te réseau yu mel noonu yaa naa mille et une am na mille et une raisons yu mel noonu yoo xamante ne képp kenn ku nekkee la même chose mais dara du dox dara du dox dara du dox voilà économie de benn wala ñaari saxo pour mën ko def ci daara ji affaire bi mën a dox benn wala ñaari façon économie de ko bu ma ko jaralul man jaralu ko kenn mais dara du dox waaw ñaari façon ci weer wi ci weer wi ñaari façon économie de mu nekk ñu à peu près ah dix douze euros kenn ku ci nekk ci ñun def ko mais bu yàggee léegi affaire yu bëri ba avancé du lépp daal du dox ci ñaari façon loolu bëri dina dox affaire sacrifice kese la problème mu sacrifice daf rek la mais ñoo xamante ne li ñu leen doon xam seen famille jaral na leen ko seen famille yëpp ñun waxuñu kenn mu mujj sacrifice bu xam yéen ah abadan mais dañuy wax ay ne saxaaba yi rajo ñoom daan nañ ko def. parce que lu tax parce que diine bi lañ bëgg mu avancer parce que loolu mais ñun waxuma loolu yëpp mais bi gën a ndaw rek dañuy reculer loo de de de cent wala deux cent kilomètres waaw wala du temps ñu dox benn critique rek ndaw ñaale nañ reculer ak loolu nan la lii di mën a doxee te bu ñu nangu mu yeewu maanaam mu yeewu suñu suñu kii dégg nga duñ ko nangu. non mais du ñu doon rek ak gis nga loolu yëpp ñu du amul lenn lu ñu ci nangu duñ nangu mu yeewu suñu suñu suñu suñu service comme ni ko war a tubaab di wax. moment donné nag après dañuy seet yi ñan lañ bëgg niru ban modèle lañ bëgg lan lañ bëgg am soit da bokk fii wala nga bokk fee mais mënoo di ñaareel ñaareel bu metti boobu à un moment donné du ma ne ah bu metti bi dafa am mu yem ah, du ma ne du sotti non ñaareel la bu métti yi mënta nekk du sotti jamais moo wax sadaqu ma ahadullah alayhi ñu ne ñu ne mu ñu ne rijaalun sadaqu dañoo dëgg ñoom dañoo ci liñ kóllëre ci ak yàlla dañ cee dëgg voilà ngeen xool ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam kër boobu bu doon na am lu bëggoon am yeneen bi sallallahu alayhi wasallam loolu ñaar ñi incha allah duñ ci werante lu bëggoon am mënoon na ko am mais buñ mënee toog imaginer ngeen deux mois successifs yoo xam ne kër yi du ñu am cin buñ taal pour pour pour ñu toog ñu añ wala ñu reer amuñu ko duñ ko am deux mois ci sa si deux mois imagine ngeen loolu mais loolu lu dul sacrifice loolu la ah te mënoon na ko am waaw nañu yàlla sàmm te pourtant keroog bi ñuy bi ñuy bi ñuy gas xandak xiif bu métti lañ ko gasee ñoom ñëpp mooy da ngeen am benn xoolal fii la ñu tax yeew ko euh, buum gas def ci ay xeer takk ko ci biir bi xam nga ñun technique yooyu xamuñu ko technique bu téye six yooyu ñun xamuñu ko obtenir ci six bu toll foofu mais mooy boo mooy boo gisee bu gis nekkee dañuy jël ceinture maanaam bu dëgër ni nga takk ko ci ko biir bi ñëw ko pour dem mën pour mën taxaw ñun suñu génération yi loolu sant boo baax xamuñu ko. mais ñoom dañ ko doon def bi muy di di dóor ci xeer ñoom ñëpp ñuy gas waaw waaye ñun contraire bi lañ xam nan la ñuy def ba teew waaw perte bi quoi voilà waaw après technique bu ne ñu dugg ci ne façon ci bu ne ñu dugg ci mais ñoom dañoo am problème ba tey naa jaagir yi ko rek yàlla amul affaire boobu attribué ko mu ne maa la invité mais comme ça yëpp ci même situation bi lañ nekk moom soow la koy ñeew dana ko invité ñeew kay maa la invité ñeew mu tool jim yi buñ ci invité woon ñeew naan naan da ngay bañ heure añ nga naan ma ne ñeew laa la invité yàlla yàlla xam mais nañ def kaasu meew ba lu mu indi kaasu meew ñu ñëw génn saa yi ah, waaw kaasu meew yeneen ci bi sallallahu alayhi wasallam ne gaa yi ñëw leen alors gaa yi ñëw leen ñëw leen te naa jaawe nag mbir mi jombal ko nag parce que gaa yi dañoo bëri woon mais dañoo dala doo dañoo dal yeneen ci bi sallallahu alayhi wasallam jël naan non dafa jël jox gaa yi gaa yi naan ñun ñëpp ñu naan ci benn kaas bi. bi ñu paree mu xool suñu naaj daal naka lay mën a jox wàllu. ñu def ko mu naan naan naan après bopp moom la ñu tuur moom la mu naan yéen saa xam doog a naan di ko def mais loolu mooy maanaam nga gis ne loolu situation yi nga loolu lañ doon dund xoolal. Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu boo war na ko li tax man ma gën a lu may mokkal ma gën a lu ma téye mooy ne man su ma lu tuuti doy na ma sama aajo yi presque li ëpp dama ko standby dama ko arrêté soxla mu ci dara ñëw ci kanamu Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci xool lan la ñu am ko transmettre après jeex mu doon nekk ci situation yoo xam ne da doon kii ko kii ko kii ba tëdd kii xool asamaan si xar yi ñëw yi ci kawam di ko naan Abu Hurayra dafa sëm dafa sëm mu ne wallaahi fekk ko mu wër damaa fiif kene fiif bu métti rek sama dal mais ko mu woon mais imaginer ngeen situation yooyu noonu sacrifice yooyu noonu ñoom ñu doon def te benn bi rek ñu ko taxoon def pour tey ñu dégg lépp yëpp yëpp yi ñuy dégg naan an Abi Hurayra radiyallahu anhu qaala qaala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dégg pour loolu moo taxoon mu doon am daj loolu yëpp kan ci ñun moo nangoo daj un million pas un million un million yëpp pour ëllëg si yeneen génération yi bëgg am lu ñu téye ci seen diine surtout ci suñu époque bii nga xamante ne participation yi détérioration mœurs yi yàq ci nañu diini bi mais carrément ci seen ay maanaam buru yi nañ ba nga xamante ne pour nga xàmmee lu muy dëgg ak lu dul dëgg dafa jafe surtout suñu jamono bi lan lañ mën def lan lañ mën def ban xeetu sacrifice lañ mën def pour loolu mën taxaw tant soit que ñoom mënuñu ko xam nga ndax parce que tout simplement dañoo bëri ay intérêt yoo xamante ne affaire àdduna kese la yoo xamante ne dañoo ëpp doole dund ji rek la xat temps bu ndaw bi ñuy dund fii te bëriwul dara wallaahi bëriwul temps bu ndaw bi ñu nekk di dund nii lu ëpp ci ñun ñii te la ñii lu ëpp ci ñun dund nañu au minimum teeru seen teeru dund au minimum au au au maximum laa bëgg wax seen teeru dund maanaam bu ñu ko dee fan ba gudd fan liñ ko dund nii duñ ko dundaat ñaari yoon ñu ëpp ci ñun loolu lu gàtt la ku ko fàttali ku ko ko xool xam ne lu gàtt la léegi na ñëw pour ay intérêt yoo xamante ne lii bi temps bu ndaw bii la rek ñun loolu la ñuy sacrifier pour ëllëg loo xamante ne pour une sécurité la maanaam ñun loolu la ñuy jël jox ko priorité comme li Alxuraan wax bal tuhibbuuna al-aajilata wa tadharuuna al-aaxirata déedéet li ci nekk mooy dañuy la bëgg lu teew nii ba pare bàyyi àllaaxira ak bal tu'thiruuna al-hayaata ad-dunya wal-aaxiratu xayrun wa abqaa li nga nekk mooy ne da ngeen a jox priorité dundu adduna ji te àllaaxira pourtant moo gën moo gën yamul ci moo gën moo gën a yàgg dafa moo gën a baax. problème yëpp foofu la nekk façon lay bu nga nag dinañ ko joxe pour loolu bañ pour pour bañ taxaw ci sacrifice yooyu lay bu ne dinañ ko joxe argument bu ne dinañ ko indi voilà. argument bu ne dinañ ko indi pour bañ taxal loolu mais man man su doon saxaaba yi radiyallahu anhu nii nii lañ meloon maanaam ñàkk yitte bi ñu am nii ñoom naka rek ci un million bi su ñu ko amoon ci ñàkk yitte comme nii un million bi laa am waxu moom moo ko mën a kon tey diini bi du dem fenn fenn la du dem fenn kenn la dul def waaw voilà donc loolu yaakaar naa ñun ñëpp war nañ ko bàyyi xel xam mën nañu yokk foofu insha ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin